Yahya ibn Sharafin an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fi l-baabi ath-thaani wa th-thamaaniin ba'da l-mi'atayn baabu nahyi an ta'ziimil abdi wad daabati wal mar'ati wal waladi bi ghayri sababin shar'iyyin aw zaa'idin alaa qadril adab. kon walillaahi alhamdu wal minna al imaamu al haafidu an-Nawawi rahimahullah mu jëwaat ak ñun fi ñu yemoon ci kitaabul umuur al manhiyyi anhaa téere bi wax mbir yi nga xam ne dañ koo aaye dañ koo tere ci sariya ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu benn buntu jeexaloon ko mu doon chapitre deux cent quatre-vingt-un baabu nahyi an tanaaji isnayni duna salis bi ghayri idnihi illa li haaja walillahi alhamdu wal minna hadis bi mujj moo doon hadis mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mu ne woon waan ibni dañ ko boole beneen hadis bi ñoom ñaar kese anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa kuntum thalatha fala yatanajasnaani duuna al-axar walillahi alhamdu wal euh, <clears throat> tey ñu war a gis chapitre bi ci tegu muy chapitre deux cent quatre-vingt-deux mu ne baabu buntu annahyi tere an ta'zibil abdi di mbugal ab jaam yor sam di ko dulli jàpp ne daal jaam la yow daal moom da dulli rek di dóor di mbugal waaw ak di maltraiter hmm? di ko souffrir di ko faire souffrir ci yooyu ci noonu quoi wat damba waaye yor saw saw fas wala sa mbaam wala sam xar wala yu mel noonu sa ngéléem muñ nee nii rek nga tulli day ndulli di maltraiter waaw di ko bëggal ci bañ koo jox lekk gu doy te yaa ko gina man di ko affamé parce que keroog bi nga waree dawal mu gaaw gaawut ma ne baal bañ àgg rek ngooñ ma la doon jox un tiers laa lay jox <laughs> mu xiif da koy bañ a jox ndox waaw yooyu yépp ci la wal mar'ati ak ndaw si <coughs> waaw wal waladi ak doom ji bi xayri ci loo xamante ne amul sababin amul dara lu ko waral amul benn sabab shar'in boo xam ne sharia la permettre ci lool amul aw zaidin wala mu def dara nga war koo corriger nga ëppal correction ba ala qadri lu yokk ala qadri ca lu tolloog al adabi ci yar kese yow yematoo ci loolu jëre waa ji c'est un <coughs> kenn koo xam ne day maltraité kese ko neex waaw c'est un tortionnaire c'est c'est fini c'est comme ça <laughs> mu ne loolu nag xaraamal gi nga xam ne ak tere gi nga xam ne moom lañ ko aaye moom lañ ko tere moom lay traité fii mooy daal lépp loo xam ne ci buggalaate la defar souffrir souffrir ci loo xamante ne dara la la ko du yàllaa la ko sant kenn sant santuloo ko yow daal sa sa cëru bakkan daal ngay faj waaw ak nekk un tortionnaire voilà am mbugalekat boo xam ne daal fii nga nekk di mbugal jaan yi ci loo xam ne tegoo ko fen mbindeefu yàlla yi moo tax mu indi ne dabba waaw waaw am xaj boo xam ne war nga koo yor ci normal parce que bay kii baykat nga wala rëbbkat nga waaye di ko di ko maltraité yée yépp ci yam wala am muus animaux domestiques yi nga xam ne moom la ñuy yor ah yor leen ba pare di leen maltraité yor ganaar yi di maltraité ganaar yeeg picc yeeg sa pigeon yeeg sa xati yi ah eh, loolu loolu loolu yooyu yëpp la rawatina nag doomu aadama bi tamit ci la ci loo xam ne yow du ne sax fas wi da koy dàq walla di nga ne nii mu xaw a kii nga dóor benn yar ngir mu gaaw mais yow daal day duye rek waaw même buy daw bu baax sax waa ngee ngi dóor rek way yow saay doo bàyyi mu avancé bàyyi mbaam mi mu avancé hein doo bàyyi wal wal iyaazu billah loolu lépp dafa nekk loo xamante ne nii moom la imaam nag di génne fii di wane fii que ne loolu lu ñu aaye la ci wàllu sharia waaw bu kenn foog ne fii mu ne moom waaw teg lool lépp naan ci diine la waaw ab jàngalekat nga boo xam ne nee nga oustaz nga buy jàngal alxuraan jàpp taalibe di leen dulli au-delà du raisonnable xam nga ne loolu moom sharia la ko tere après nag bu bu bu bu dee réewum laïc la comme suñu réew yi léegi ñu convoqué. wala jàpp sëriñ daara bi gaay ne dañuy xeex alquran nangam waaye ban dañuy xeex alquran du ngeen bàyyi seen waxu caaxaan yi nga naan lan <laughs> ban xeex alquran <laughs> waaw même bu dee ñooñu sax lool bu dee seen politique la xeex alquran mais kan moo leen kan kan moo leen tendre la la la la la la perche <laughs> mooy sëriñum daara bi moo comporté li nga xam ne noonu la ko l'islam wax mu comporté woo taalibe bi waaw di leen dulli au delà du raisonnable ñenn ñu ñenn ñi ay seen yaram yi di xotteeku fu nekk ñu ne loolu lim alxuraan a ko waral du dëgg fan ngeen mësa gis loolu yoneen saa salaam jàngal kenn alxuraan koo xam ne noonu la mel salafu saalih yi kan way dawlu yu rawet saxaaba yi ci ñañ yar kenn lañ ci gis ñu ko dullee noonu ngir ngir mu man alxuraan après ñu ne lii lépp ci alxuraan la loolu daa am fenn waa yooyu affaire caaxaan la way jël suñu tradition yi nga xam ne dañ koo miin fekk doo xam ne noonu la ñuy jàngale alxuraan jàpp nañ ne daal jàng balaa baax ngay dulli rek waaw dulli gi moom bu amul mooy jàng mi ma matu yooyu di waxi caaxaan <laughs> léegi nag bëgg jàpp loolu lépp nag mooy diine képp ku jóg di wax sax ñu ne waaw alxuraan la ñu bañ ma ne waxi caaxaan la laa wax taxaw ne nii hee wax leen lu leen neex dëkkale leen ma fu ma neex fu leen neex waaye ma ne seen ndulli bi ngeen di ndulli taalibe yi au delà du raisonnable teguwul ci diine kenn na leen ko digalul waaw te nag bu dee dangeen koo def ba am loo xamante ne ñu leen war a daane daan bu leen ci teg dañ leen koy teg waaw boobaa kenn kenn du leen muur mbaraarum sutura naan dañ leen koy teg amul ñu ñëw di kii non non non non sëriñu daara la bu defee lu dul noonu ñu ñu ñu ne nañ ko ba waaye bu dee professeur français bi moom moo dulli au-delà du raisonnable moom nañ ko jàpp lool fu ngeen ko teg lu yeneen saa sara waxoon ne li arakoon ñi jiitu woon mooy bu dee <coughs> ab shérif <coughs> moom moo comme ko fii shérif bi mooy ñu daara bi bu boobaa ah <coughs> moom bu defee lu mu war di def gaa yi daal di koy nëpp nëppal bu dee nag ci baadool la yi la ñoom ñu daal di koy teg nu mu di jaay intransigeant ci ci ci ci ci loi yi di côté lool yi fi caaxaan la waaw <laughs> kon yooyu yëpp ay mbiri caaxaan la waaw wala gaa yi nga xam ne jàpp muus yi di leen dugal ci benn pan parce que nga daa lekk say cuuj nga jàpp muus mi bàyyi ba mu kii rek nga këpp ko benn pan bàyyi ko noonu teg ci ngandum móol ba mu dee waaw yow <laughs> yow de xaw yow yow moom yow moom billaahi sa jëf jooju rek war loolu rek man nga cee dugg safara waaw loolu nga def noonu muus mi yow sax safara xaj na ci parce que am na ku ko defoon koo xam ne leen saa saa nee na ba mu defee muus mi noonu da ko ba borom bi safara la ko dugal waaw ba mu buggalee muus mi te bokk na ci xadiis bi moom la ñuy jëkk a gis <coughs> ci bunt bi waaw loolaa tax mu tàbbi safara parce que am muus la la la doon maltraité téye ko joxu ko mu lekk joxu ko mu naan bàyyi ko mu dem débrouiller yi waaw ba mu faatu borom bi dugal ko safara ci kaw loolu mu jeex takk waaw yow léegi bu dee bàyyi may euh, euh, <coughs> la nit di def loolu borom bi teg ko loolu lan ngay xalaat doomu aadama nag waaw ñoo tax yëfi caaxaan la ay ay ay ay sama doom ji walla jox sëriñu daara bi ay yaxam laa la laaj yooyu yëfi caaxaan xam naa ne façon waxin la de mais ñi ko ñenn ñi dégg ba tax mooy dóorinu tortionnaire lu nekk façon dóor bu nekk daal gaa xam dafa mel ni il se rivalise d'être des tortionnaires quoi kan moo dàq mbugal waaw ñu ne nag lépp ci alquran la alquran a demee noonu waxu ngeen dëgg alquran ñi koy jàng ñoo waroon a baax état fuñ ne ci ay puuf lañu waroon di toog yu nooy nepp laa wax mo kaay naan la metteeg yooyu yëpp waxi caaxaan la da ngeen koo miin seenum dëkk kese waaw ay di tax a nekk kii ma ne dara ku manula ku yooyu loolu jamono jom amee doxoon na mais feneen fu amul bu leen jàpp ne ña doon ñoom seenum njàng moo gën ñi du taxati ko gënul ku nekk yàlla teg ak ko yàlla yombale jeex na situation bi nga jaamu ci yàlla lool la yàlla laaj waaw ay ngi jël ay àll wa di bind di di kii daajeek di defar daa ma ne dara boo yoree tablette toogal ci tablette yi toog ci sa puuf di jàngal xuraan bon dara la la gën a lool jëlal sa tablette xamoo sax nu ñuy la nu ñuy téye àlluwa mais yor nga àlluwa bi nga xam ne mooy numérique mooy mooy mooy mooy mooy ak ñoom seen yooyu yëpp ay ay idées la du moyens yi ñoom ñoo am solo. mais la tax ñuy ut moyens yooyee ngir lan ngir mokkal alxuraan waa ji mokkal ma après yow en général sax gars yi ñoo gën a set leen jàng <laughs> waa tablette yi ñuy wax ak ñooñu seenum jàng gën a set waa gars yi la ñuy wax waaw xam ne nañ ba dañ mokkal moom mais euh, en général en tout cas ñu bari pas tout le monde voilà ñoo xam ne seenum jàng setul loolu la bëgg a wax képp koo xam ne yow cadre ba nga nekk cadre taxan la waaw taxanal mais nag bu leen jàpp ñeneen ñi nga xam ne newuñ ci kaadawu taxan di leen di di soofantal seen façon njàng ak tamit façon bi ñuy jànge waaw di leen xaw a dugg mel nii ñoom ñoom jàngu njàng mu baax parce que mettiwul wala yabilillah loolu lépp ay caaxaan la loolu lépp ay caaxaan la la wal iyaazu billah kon loolu nekk loo xam ne lu ama am solo la léegi kon mu des euh, ginnaaw lii al imaamu kon lii day wane ne bu fi ten di bubbale ay caaxaan yu ñenn ñi def di sonal nit ñi di def yoo xamante ne daa wuteeg charia ñu bëgg koo tudde diine loolu du daraay diine ay kàcc kese la voilà léegi nag bu ngeen ko miinee ngeen xam ne loolu ngeen miin waaye loolu diiney l'islam waaw loolu du diiney l'islam du diiney l'islam la <coughs> ay caaxaan la tudd wal iyaazu billah wal wal iyaazu billah wal iyaazu billah wal iyaadu billah kon <clears throat> loolu leer na baabu nahyi an ta'zimil abdi man <clears throat> ta'zimil abdi <clears throat> wad dabbati wal mar'ati wal waladi bi ghayri sababin shar'iyyin aw zaa'idin ala qadril adab waaw boo xam ne lu ëpp ci yaraate waaw buñ la mayee duur ci yenn kaay yi mais loolu daa tekki ne bu de Pandore lañ la ubbil ngay def loola neex <laughs> déedéet léegi al imaamul xaafizu Nawawiyu rahimahullah mu daal di ñëw nag ci wàllu euh, dugg ci lii euh, tàmbalee ko li nga xam ne mooy laaya muy laaya boo xam ne moo jotoon nañu ko gis mais yàgg na ah. waaw parce que boobu da doon wax ko bunt yu mel nii waaw <clears throat> mooy buntu bi doon wax baabu xaqil jaar wal wasiyatu bi wala baabu xaqil jaari wal wasiyati bi buntu bi doon wax ak dëkkandoo ak e, dénkaane bi sharia di dénkaane mbiru dëkkandoo ak bunt bi ci tegoon bi nga xam ne moo ci woon tamit ci lañ ko gisoon muy chapitre boobu moo doon chapitre trente neuf ak chapitre quarante baabu birril walidayni wasilatil wasilatil arham wasilatil arham kon yii la woon euh, foofu lañ ko gise woon euh, yàgg na parce que mooy euh, bële 39 hadis bi ci tegu bi njëkkoon indi foofu moo doon 303 après chapitre 40 moo doon hadis moo ci jiitu woon moo tax xaw na xaw na yàgg. al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah mu ne qaala Allahu ta'aala wa bil waalidayni ihsaana wa bi dhil qurba wal yataama wal yataama wal masaakiini wal jaari dhil qurba wal jaaril junubi was saahibi bil janbi wabni sabiil wabni sabili wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man kana muxtalan faxuura muy suratu nisaa yi aya trente-six waaw waaw mu ne qaala allahu taala mu ne boroom bi nga xam ne moo kaweta kaweem jógawul ci yéeg nee na waaw jógawul ci yéeg nee na wobil ni ci sa ñaari waajur ihsaana ne li ma leen ci dénk mooy rafetal moo mooy suuratu nisaa bi xam nga kii al xaafizu euh, an-Nawawi rahimahullah mooy aaya bi tàmbaleewul loolu moo commencé woon wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'a après wa bil walidayni voilà mu ne jaamu leen yàlla wéetal yàlla wala tushriku bihi shay'a te bu leen ko bokkaaleeg dara dara dara du benn ci shirk yi nga xam ne mooy shirk bi nga xam ne ci wàllu Euh, loo xam ne yàlla la ñeel uluhiyaam nga jël ko kenn jox ko keneen boobu moom bu ñuy wax shirk bi dugal yéeféer yi safara suñ dul génn looloo tax waaye moom beneen shirk boo xamante ne nii euh, mooy bi jëm ci wàllu euh, jëf yi wala bokk ci nit yàlla man na day def waaye am na keneen kuy def comme yu mel noonu ak beneen bi nga xam ne ci wàllu jëf yi mooy ngistal ak déggtal ak yu noonu voilà yooyu ñooñu yépp la la borom bi tere bi ci gën a garaaw mooy bu njëkk bi waaw mooy bi nga xamante ne mooy bi bu njëkk bi moom moo gën a garaaw waaw mu ne kon waabudullaha wala tushriku bihi shay'a après ci la wax ni wabil walidayni ihsana mu ne wabil walidayni te ci say ñaari waajur maa ngi lay dink ihsana rafetal wa bi zil qurba waaye bokk na ci ñi nga xam ne maa ngi leen dénk rafetal mooy say dëkkandoo yi way jege ñaale yi mooy jege ñaale yi wal yataama wal yataama ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy eh, wal yataama ñi nga xamante ni nii ñi nga xamante ne nii ñooy eh, eh, way jirim yi mu ne kon wal yataama ak jirim yi mooy orphelin yi ñooñu tamit euh, rafetal lañ la ci digal wal masaakiini ak way ñàkk ñi muy fuqaraa yi ñi ñàkk tay laaj ak ñi ñàkkul ta laaj wal jaari bil qurba ak sa voisin bi nga xamante ne sa voisin la mais da ngeen bokk deret da ngeen am jege ñaale wal jaaril junubi ak sa voisin bi nga xam ne moom étranger la ci la mooy dalaa sori mooy yéen ay voisin ngeen mais bokk ngeen amu ngeen lien de sang waaw mu ne wa saahibi bil janb waaye it dénk nañ la rafetal sa àndandoo bi nga xamante ne nii daf laa moom ngay àndal bil janb mooy ci nga xam ne moom ngay àndal di tukki waaw mu ne wabni sabil wabni sabil ak ki nga xam ne mooy mooy mooy doomu yoon mooy mooy mooy doomu mooy doomu yoon mooy doomu yoon voilà wabni sabil mooy ki nga xam ne dafa tukki mooy ki nga xamante ne nii dafa tukki ba pare euh, daldi euh, euh, am ay affaire am provision jeex wala yu mel noonu mooy doomu yoon kooku bul ne ah non sa waay mii sa situation est na fii na léegi qu'il se débrouille ah. non loolu doo ko wax mu ne wamaa malakat ay maanu kum ak li nga xam ne moom la seeni ndejoor daal di moom loolu mooy lan mooy ñi nga xam ne yaa leen yilif comme ay jaam waaw ñi nga xam dañoo am jaam ñu bañ leen di maltraiter te yor leen yor bu rafet boo xam ne ànd naag boroom leen borom bi digal voilà mu ne inna allaha bi nag laa yuhibbu bëggul bëggul te soppul man ka nga xam ne kaana dafa nekk muxtaalan waaw koo xamante ne dafa puuk dafa dafa dafa dafa surestimé boppam jàpp ne moo gën nit ñi ay mbiram moo gën a tedd mbiru ñépp waaw moom daal ak juddoom moom daa nekk loo xam ne or la waaw euh, jiddooy ñi ci ñi ci des nekk li nga xam ne mooy përëm wala weñ gu ñuul gu xamaat wal iyaazu billah faxuuran ba bare nekk koo xam ne aji puukarewu la ci léppam nag waaw foo ko gisee rek sawaay mu ngi wane ne moom bokkul ak gaay quoi waaw non moom nag daa am lu particulier loo xamante ne moo tax moom Euh, amul dara lu mbokk ak gaa loo te loolu lépp affaire rëy la borom bi na nag bëggul waa nit koo xamante ne ku mel noonu la waaw rëy ci ay doxalinam waaw surestimé de bu boppam lool jàpp ne fii mu ne moom euh, moo gën a tedd ci nit ñi waaw même bu dee ne léeg-léeg day kàcc di di wax leneen mais loolu la gëm waaw waaw moo la imam Ibn Kathir ne muxtaalan fi nafsi mu'jiban mutakabbiran faxuran ala nnaas yara annahu xayrun minhum fa huwa fi nafsihi kabir wa huwa inda allahi xaqir wa inda annaasi baghid waaw Allahu akbar al imaamu Imaaduddin ibn Kathir rahimahullah taalibi kañ al-Mizzi Abul Hajjaj al-Mizzi men borom atrafi bo moom al-Mizzi daa meloon ni ordinateur moom comme ordinateur la niru woon quoi <laughs> waaw sëriñam la woon waaye ah, ah, Cheikh Ibn Taymiyya al-Imam Ibn Taymiyya men al-Harraniyu sëriñu Imam Ibn Kathir taalibeem la woon tamit voilà ak ñoom al-Dhahabiyu rahmatullah ala al-jami' mu ne ay moxtaalam gi borom bi ne bëgg ko mooy koo xamante ne dafay pou ci boppam yéem boppam rëy ah di pou ci kaw nit ñi gis ne moom moo leen gën quoi waaw moom moom selon moom ku màgg la xamul ne moom ni mu jàppe ku màgg la fa yàlla nag ku doyadi la fa nit ña ku nit ñi bañ la ku mel noonu ñépp lay soof bu dee boroom alal la gaa yi dinañ ko jéem a wane ne dañ koo bëgg ngir am alal ji wala bu dee kilifa la boo xam ne bon teggi ko fi day jafe dinañ fexe saabu bu ñëwee ñu wan ko ne yow lañu àndal waaye bu ñu wéetee wala mu wane gannaaw ñépp koy ciipatu saa yi dafa soof waay saa yi dafa wayadi quoi moom moom moom moom xamul dara quoi xamul savoir vivre kilifa gu ñàkk ku ñàkk bopp la mais bu ñëwee gaa yi sukkal ko raamal ko defal ko lépp wan ko nii waaye buy dem gaa yi di ko di ko saaga ndax moom te moom ku ñu bañ la waaw ndax rëy rëy lum nekk rëy doom gi nga xam ne moom la nekk voilà kon euh, loolu la borom bi wax ci saar bi euh, aaya bi sa aaya trente-six léegi lan mooy lëkkaale nag suñu buntu bi buntu bi kat imaam dane baabu nahyi an ta'dhibil abdi wad dabba wal mar'a wal walad bi ghayri sababin shar'i banim jeex mooy lan mooy lëkkan lekk buntu bii di wax tere gu ñuy mbugal jaam ah, bàyyi ma ndaw yi xale bi ci loo xam ne amul benn kii sabab shar'i wala lu ëpp ci xaddu yar kese ñu ne la borom bi dañuy digal ne gis nga ñim la digal ci say waajur ginnaaw te daa tegale mbir yi mooy bu mu nee jaamu leen yàlla bu leen ko bokkaale li mu digle mooy rafetal ci say waaju après mu wax say ñi nga xam ne ñoom la la yàlla booleel yéen a bokk deret say mag say frère say kii am na yoo xam ne ñoom jàpp nañ ne ñooñ problème lañ alors que ku jàpp ne yow say mbokk problème la yow ci sa bopp yaay problème bi mais gis nga li li borom bi tëji aaya bi yow looloo la dal te yëgoo ko mooy inna allaha la yuhibbu man kaana muxtaalan faxuura boroom bëggul koo xam ne day tuukarew ba pare di rëy rëylu ci kaw nit ñi bu looloo la dal en fait da ngay rëy moo tax nga jàpp ne bon sama mbokk yi ñooy problème bi yow nag yaay solution waaw l'enfer c'est les autres yow nag yow yaay le paradis yaa mën a ñeme yàlla waaye yow yaa yow yaa yow yaa autin yaa rëy te yaa gis sa bopp yaa teg sa bopp foo àggut ñeme yàlla nga moo tax borom bi jeexale aaya bi noonu képp koo xam ne jàpp na ne ñi la yàlla booleel ba pare digle wa wa yaqta'una ma amara allahu bi an yuusal la yàlla digle nañ nañ ko jox ko muy mbokk yi yow nga ñëw di ko dagg ba pare teg ko ci ñoom ñoo am problème kan la fi kan la fi ak mbokkoo am problème duul am ci àddina xanaa ñi gën a neexoo sax léeg-léeg ñu am problème looloo ma sax mais est-ce que day tax nga parke ñëpp li la yàlla digal doo ci def dara tanaan ñoom ñoo am problème daa fekk ngërëy kese waaw mooy mu teg ci ginnaaw waajur yi ñi la gën a jege mooy ñi la yàlla booleel say frère moo xam baay ak ngeen bokk wala bàyyi kese wala nday kese wala say doomi nijaay say doomi bàjjan say doomu tànt say doomu baay tëx ñooñu noonu ñooy ñi la gën a jege wabisil qurbaa boo paree noon nag mu jàll ci ñi nga xam ne wal yataamaa ñi nga xam ne ñooñ dañoo feebar mooy bu leen buggal de yorub jirim ku bàyyam génn ànd mu nekk gone ñu nga yor ko di ko maltraité ci kër gi moo xam yow ab wujju nga waaw bu fi nekk moo xam yaayam génn àddina yow bàyyam a fi nekk sax moom du du sax orphelin parce que euh, loolu bu dee sa baay moo génn àddina bi nga nekkee gone loolu mooy orphelin mais bu dee sa ndey moo génn àddina sa baay fi yow doo orphelin mais mooy kooku en am na lu mu ñàkk yow wujju gi fi nekk wala yow mi fi nekk nga koy maltraité yow moom ci nga voilà jël say doom moom teg ci kaw di leen nabbi nabbee kenn ak moom waaw jëkkër ju bàyyi ju yées moom moom yëg ko ba pare te du ci def dara loolu mooy bu ko yëgee mais des fois du ko yëg voilà boo mayoo ci wewu bëy la koy fore ñu ne ko ah soxna si de moom boo sa kii kii wee nii wëg nii wëg nii loolu nag bu ko yëgee loolu nag dañuy tere bu boobaa muy espionner ngir xama ah, voilà di espionner loolu dafa xarama ah. lu gisoon nañ fi keroog buntu boobu gisoon nañ bokk na ci téere bi lañ du gis yi nga xam ne tere di jaasuus ak xaasuus waaw di teg ay dil ngir ngir ngir ngir dal di voilà benn mbir buñ la wax ngay feet nan loolu dafa xaram moom la imaamul kii doon wax al-Ghazali rahimahullah doon la wax ne yi ma nag mooy ak rambaaj bu ñu la ko waxee nag yow waroo tamit sa place yow nga xam ne lim def baaxul ba pare nga mucc soppaleku rambaaj ni moom ndax boo nee lim ma wax man dinaa gëstu ba xam mbir ma mooy yow yaa ngi commencé di nekk rambaaj comme moom paas na la virus bi waaw moo tax yooyu ñi ci mucc léegi kon mooy yataamaa jirimi rafetal ci ñoom pas di leen tóor wal masaakin ak way ñàkk ñi wal jaari dil wal jaaril junub wa saahibi bil janb wabni sabil ñi ñépp liñ la digalul mooy rafetal surtout ci gën a néew doole nag ñooñ lañ la ne surtout boo leen buggalee wala nga leen di teg loo xamante ne jaaduwul na la leer ne sa boroom nga ko sa seen sa boroom nga ko nga ko nga ko amal nga ko siqal voilà loolu moom bi yaboo mu leer la wabni sabil wama surtout wama malakat aymanukum li nga xam ne mooy moom la seen ndejoor moom loolu mooy jaam yi en général ak ñi nga xam ne yow yaa leen chefe ak ñi nga xam ne yow ci sa autorité lañ nekk waaw dinañ gis fii ay xadiis yoo xamante ne yu am am solo yoo xam ne bon daanaka tuddoon nañ leen surtout alhamdulilah xadiis ay naa Uqba bi mi mi mi mi na am Uqbat ibn Mas'ud ibn Amr ibn Mas'ud al al al al al Ansari al Badri anhu <laughs> waaw gisoon nañ ko tamit non tuddoon nañ ko mais gisuñ ko ñu woon xadiis bi dinañ ko gis fii waaw nga xamante ne loolu yépp nga xam ne yeneen saa salaam moom la mu waxoon moom daa yée <laughs> loolu dinañ ko gis insha allah mooy yooyu yépp képp koo xam ne borom bi daa def nga mu nekk sa suuf autorité c'est pas. c'est pour nga rafetal moo tax ci moom moo tax mu boole wamaa malakat aymaanukum voilà ñi nga xam ne borom bi ak ñi nga xam ne borom bi yéen daa def seen ndejoor moom ko mooy ngeen chefe leen euh, am autorité ci ñoom comme jàngalekat bi tamit da ciy duggaale comme ñu wax léegi sëriñu daara beeg professeur beeg maître euh, école beeg ñoom ñëpp yor sa karawaas rek waaw boo xam ne pono pono yu yàqu yooyu nga jël daal def ko ab leraw élève bu ne nii nga tëgg ci bopp bi tël waaw fépp di tër dem ñu naan saa yi gars di tiit ko ne buñ la gisee di lox ñu naan moom moom ñoo baax ci ñoom yooyu yëfi caaxaan la way waaw waaw ñoom daal torture kese comme ça loolu lépp dafa xaraam wallahu taala léegi bii di ñëw insha allah ñu dugg ci xadiis al imam nag day commencer hadis mille ba hadis li nga xamante ne mooy mille six cent huit voilà ñaata hadis kon neuf hadis six cent six cent six cent deux trois quatre cinq six sept huit neuf hadis la parce que six cent inclus la mille six cent ba mille six cent huit inshallah xadiis yooyu lay indi ngir leeral fii ah gis gis xadiis yu bare nii ci bunt yi ñuy nekkoon parce que ay xadiis yu gudd ay bunt yu gàtt la mais bii moom gën na koo guddal même bu dee am na leen lu romboon parce que daa nekk sujet boo xam ne bu ama am solo la fii gaayatil ahammiya léegi nag boo xamee yi ngay xam ne lépp lu ñuy askane la ci lislaam ci façon caaxaan yooyu ñu naan parce que gars yi day mbiru diine lañ nekk tax daal moom daal